alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ci njànge ji ñuy jële gi fatxu makka zaadaha llahu tashrifan wa takrima ñu ngi doon gis li nga xam ne moom la imaam ibn al qayyim raxmatullahi alayhi daal di tudd ci zaadul maad fi xayri fi hadi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam mooy li nga xam ne moom la imaam ibnul qayyim daal di wax ci téereem boobule ci chapitre bi mu def faslun fil ishaarati ila ma fi al-ghazwati min al-fiqh wal-lataa'if mu ne chapitre gi di junju li nga xam ne moo nekk ci xare bi ci ay jàngatu fiq ak ay sew-sew eh, tàmbali woon nañ ko ba gisoon ci quelques jàngat yoo xam ne daal dina koy souligner moom al imaam ibn al qayyim raxmatullaahi aley gisoon nañ fi mu doon wax ne fatxu makka bi sulxul xudaybiya dafa ne woon ay avant ay signe avant coureuru fatxu makka la woon te ne buur yàlla loolu mooy li nga xam ne mooy sunnaam bi nga xam ne loolu lay doxal boo ko seetloo ci sharia bi ak mbir yi mooy ak dogalam yi day am léeg ay prémices yoo xam ne ñoom ñooy wane màggaayu li nga xam ne mooy ñëw loolu ñëw comme si luy wane ne am na luy ñëw lu gën màgg joxewoon na ci exemple moom al imaam ibn al qayyim waaye gisoon nañ tamit kene ñi nga xamante ne nii dañoo am ay accord ak jullit ñi wala ñoo xamante ne ñu am ak accord ak ñoom ba pare ak ali ñi nekk allié jullit ñi même bu dee duñuy jullit bu leen ñeneen ñi dalee seen kaw ñoom ñoo xotti li nga xam ne mooy accord bi teg ci bu dee ne kenn ci ñoom daldiwul protester wala wane ne lii jaaduwul comme li nga xam ne waa banu Bakr biñ dalee ji waa Xuzaa ci ndimbalal lenn ci kilifaay mag yi kenn ci waa Quraysh daldiwul protester daldiwul ne lii jaaduwul daldiwul sax joxe ngànt mu mel ni dañoo gërëm mbir mi waaw léegi nag waxoon nañ ne loolu nag buy xew kenn du ne bu xamee bu amee kenn du ne moo ñee ñoo yàqoon accord bi kon ñoom kese la déedéet boobaa waxoon nañ la dina ñëw ci qui ne dit rien consent insha allahu kon ñu war continuer fi nga xam ne moom lañ yemoon. Euh, am na yenn yi nag dañ koy sotti ci li imaam Ibn al wax ndax yenn yi gisoon nañ ko ci sulhul Hudaybiya waaw moo tax yooyu euh, dañu koy sotti mu ne wa fiiha bokk na ci li ñuy jànge ci ghazwatul fath anna al imaam wa ghayrahu ida su'ila maa laa yajuuzu badluhu aw laa yajib fa sakata an badlihi lam yakun sukuutuhu badlan la fa inna aba sufyaana sa'ala rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam tajdiida al-ahdi fa sakata rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam wa lam yujibhu bi shay walam bi hada la mu ne moom imaam bokk na ci bu dee bi li ñuy jàng ci bi ba léegi njiit bi wala nit ki ñu laaj ko loo xamante ne nii joxe ko waru oh. waaw jaaduwul tawarul mu noppi ci loolu mu noppi tekkiwul ne ah comme ko noppi na mooy ne d'accord na kon ndax mu ne ndax Abu Sufyan dafa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa ngir mu renouveler accord bi xam nga bi mu ñëwee dafa ñëw ne looloo ko fi indi Abu Sufyan dafa ñëw ne looloo ko fi indi ngir ñu dëgëral accord bi daal di yokk fil mudda waaye yonent bi aleyhi salaatu salaam daal du koy dégg faa mooy dégg na ko mais faalewu ko léegi est-ce que le déglu euh, euh, waxul dara kon day tekki ne d'accord na ci nekkoon kon bi gin nañ koo dëgëral te yokk nañ accord bi dele bi nga xam ne dix ans de paix la ñu waxoon ci sulhul Hudaybiya déedéet loolu lañ la doon wax ci jataay biy weesu ne foofu nag lay intervenir xam nga lii maa laa yajuuzu lu warul mais mën nañ ne ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam il était très possible mu yokk accord bi si Quraysh était correct mais comme que ñoom correctuñu mooy kon ana lan nga fiy yokkati bu dee ne yow li nga xam ne. mooy accord bi ngeen amoon moom daal di wu koy respecté ci dix ans dix ans lañ waxoon ñu def deux ans à peine deux ans respecté wuñ ko lan ngay yokkati ci loolu. loolu la imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi waxta daa feeñ fii moo yonent ma ne saab saab le fait mu noppi mu demee ci Sayyidina Siddiq mu noppi faalewu ko. defalu ko nekko man du may wax pour yonent bi alayhi salaatu salaam wax ak yow loolu tekkiwul ne yonent bi alayhi salaatu noppi gum noppi day wan ne kon ne Abu Sufyaan doon ut loolu kon mooy am na ko ndax yonent bi alayhi salaatu salaam d'accord moo tax waxu imaam Ash-Shafi'i bi rahmatullah alayhi di am doole ci côté bi laa yunsabu ilaa saakitin qawlun laa yunsabu kenn du du du kenn du du ilaa saakitin laa yunsabu ilaa saakitin qawl ku noppi kenn du ne yaa wax kii ne de rien consent waxoon naa am na muy doxe am na fu mu dul doxe léegi nañ ñëw ci loolu comme que mu ngi koy tudd lu mel noonu fii loolu fi nga xam ne ci la noppi di wane ne dangaa d'accord xam nga sharia jàngal nañu ko sharia bàyyiwul dara mooy yonent bi alayhi salaatu salaam gisoon nañ ko ci baabu ziwaaj kitaabu ziwaaj ahkaamu nikaah bi ñuy gis li jëm ci attey attey mariage bi ñuy dem bi ñuy gis attey mariage gisoon nañ ni ci wàllu nan lañuy xame ne ndaw si nangu naam déet gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaam dañ koo laajoon ne ko waa mooy ak ak d'accord am mu ne sukutuha mooy ak noppeem mooy bu dee ne nit ki day ñëw di labat doomi jàmbur wala jarbaatu jàmbur wala daal benn soxna xam nga en général loolu loolu mooy jigéen ñu timit ñi lay dal ne dañoo timide nag loolu du xaste xam nga léegi moom àddina bi dafa soppeekoo soppeeku ba boo nee nit dafa timit bu jàpp ne aw xaste la alors que sa alxayaa u moo taxoon duñu man di taxaw di exprimer yenn yi waaye léegi moom moo taxoon bañ ci tollee boo fàttale ko neewoon naa la xam nga ne jigéen ñi jamono ji su ñun en ñi ma xam les galaises les sénégalaises ak yi ma xam bu ñu bëggul li ci ëpp lu leer lañ lay wax bëgguma léegi ñoom sax dañoo xaarul sax léegi comme que gars yi utali seen ñoom ñooy utali seen bopp moom xaaruñu sax seen baay di leen présenter waaw <laughs> waxatuma laa nga koy may koo xam ne bëggul mu noppi nga foog ne noppam ak noppeem mooy ak d'accordam daanaka léegi moom ak noppeem sax mooy ak ñàkk d'accordam te sax léegi dañ dul noppi dañ naan d'accord ma dañ naan d'accord dañ naan d'accord ma mooy loolu sariya jàngal nañu ko walla noppi boobu mooy jigéen boo xam ne dañ ñëw di ko labat si ñu laaj ko mu noppi muñ yu mel noonu ñu xam ne kii d'accord na bu boobaa yunsabu ilayha qawlu que ne moom dafa d'accord foofu lañ naan kii ne rien consent mais euh, laa yunsabu ilaa saakidin qawlun nag mooy comme yonent bi alayhi salaatu salaam lii mu def noppi gum noppi kenn mënu ko askanale ne yonent bi alayhi salaatu day wane ne ak noppeem mooy wane ne mooy wane ne mooy wane ne na ci la Abu Sufyaan soxla déedéet nit tamit mën naa bañ a d'accord ndax ay raison yu tax contexte bi da ciy jouer xam nga bu dee gaa yi dafa am ku gaañu ñuy laaj ndax am nay bor ñuy laaj na ndax am nay bor ku ku ku ku mu yoreel waxal ku mu yoreel waxal ne oh. aji dem ji dama ko moom yoreel na ma est-ce que le fait que est-ce que le fait que euh, am ku noppi te ko yoreel na ko day wane ne kon léegi bor bi seey na jeex na ah non non laa yunsabu ilaa saakitin qawlun kenn du askan la ku noppi wax ndax lan. mooy mais man na am lu tax moom bëggu la wax ne yoreel na ko ci biir mbooloo mi ndax diverses raisons après man na leen koo wax foo xam ne kenn du ko yëg ndax bëggul nit ñi di yëg ne séqoon nag waa ji loolu wala masoon na ko masoon na koo lebal kooku kenn du ne waa kon léegi nag kon ko noonu la ku fi ñëwaat après naan yoreel naa ko te bokkoon ci mbooloo mi kenn du ko fay dara mukk lool lool lool dindiwul zimmaay waa ji déedéet mooy waa ji ba léegi det bi mu ngi gàllu ci loosam dangeen koy fay ci loosu défunt bi yéen nag di ngeen ko fay ngir moom waaw kon laa yunsabu ila sakitin qawlun ndax xam nga am na yoo xam ne bu dee waa ji xam na ne bu nee moom la ñuy laaj loo xam ne leer na ne bu nee man la gaa yi liquider ko mu noppi kenn dina kon nag la fait que noppi na mooy wan ne kon moom nee na defu ko waxu la ko ba léegi déedéet kooku mënoo ko yóbbu devant le juge ne ko yow yaa ne woon defoo ko déedéet ndax lan laa yunsabu ila saakitin qawl moo tax qui ne dit rien consent dafa am ay limites dafa am ay limites ku waxul dara day day day day day day day day wane ne mbir mi d'accord nga ci déedéet waaye tamit am na benn affaire bu dee ne mbir la boo xam ne comme ab association exemple bu mu gën a clair ne dañuy désidé jël ci keesu association bi dimbalee ci nit diw ñu dajale membre yépp ne leen loolu moo doon sujet sujet bi tey moo looloo tax ñu dajale leen wax leen ko nga ñëw sur place toog yow ngay membre nga fekk ko ñuy jox ku nekk kàddu ndax d'accord nga yow nga noppi waxoo dara mooy sax noppi googu mooy wan ne d'accord nga léegi nag manoon ak génn ci bedd mi après dem di yàq sa benn waay bu fa newoon garaan bii li ñu def du yoon dajale nit ñi naan lii yow loolu noonu da nga ko waroon a wax ci biir nit ñi waroo bàyyi ba génn dem di ko wax feneen di dénigrer ko wax sa loolu de toute façon dañuy def affaire bi ndax yow amoon nga possibilité te dara terewu la woon la nga ne man d'accordu ma waxoo ko léegi nag ne faites pas ne ne joue pas l'hypocrisie bu boobaa dañ naan la hé moom kii ne di rien consent wax waxoo kon nag jël nañ décision bi lii lañuy ñuy doxal wala affaire dafa am ay teqantal ah. dafa am ay teqantal léegi buñ paree ci loolu kon Abu Sufyan le fait que yonent ma lay saab saab noppi faale wu ko tekkiwul ne yokku nañ tele bi te moo koy wane mooy yonent ma lay saab saab dafa dem fekk leen Quraysh xare ñoom voilà mu ne bokk na ci ba léegi moom imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wa fiha bokk na ba léegi ci li ñuy jànge ci ci ci ci ci fatxu Makka bi anna rasuulal kuffaari laa yuqtal fa inna aba sufiaana kaana mimman jara alayhi xukmu intiqaadi al-ahd wa lam yaqtulhu rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam id kaana rasuula rasuula qawmihi ilayhi mu ne bokk na liñ ciy jànge mooy kenn du rey émissaire u yéeféer émissaire kenn du ko rey émissaire kenn du ko rey émissaire mooy koo xam ne dañ koo yónni même bu dee ne yéen en temps de guerre ngeen nekk ñi nga xam ne ñi ngeen di geeral am ku ñu yónni ngir mu ñëw waxtaan ak yéen du ngeen ko rey ndax laa yuxtalu rusul te loolu gisoon nañ ko loolu gisoon nañ ko du bii rek lañ ko gis mooy keroog yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, alxaaris ibn abi shimr ba muy dem di ci xare yooyu ñu gisoon noonu mu yónnoon yenn sariya yi mais dafa am kenn koo xam ne ab rusulam buñ faatoon ku mu yónnoon rasulam bu mu yónni woon ngi joxe lettre yi ñu daal di koy faat c'était la première muy koo xam ne moom la njëkk a rey ci loolu ci yonent bi alayhi salaatu salaam te gisoon nañ gaa yi gaa yi Faris yi gaa yi euh, kay euh, Kisra yi Kesro Kosrowe li ñu doon dëng dëng dëng ñoom baadaam bi ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam daal di lu leen rey yonent bi alayhi salaam daal di wu leen rey déedéet ndax li anna rusula laa tuqtal duñ leen rey moom Abu Sufyaan xam nga bokk na ci ñi nga xam ne ndax ci moom ci chefu Makka yi la bokk bokk na ci ñi nga xam ne dañoo gërëm li xew ndax lan non seulement prote protesté wuñ non seulement waxu ñoom suuf ñoom waa Banu Bakr ak ñoom euh, Suhayl ibn Amr ñi jàppale ci waa ban Banu Bakr waxuñ leen dara mais ñuy wax ñuy jéem a nëbb sax fee bi mooy dañ cee d'accord malgré tout ça bi mu ñëwee yeneen tubaab yi saabsaab neewul rayal leen ma Abu Sufyan ndax ñoom dafa bokk mooy kilifa sax daanaka ñu dindi accord bi waaw bokk na tamit ci lañ ciy jàng loo xam ne euh, parenthèse parce que ba la ñu génn fii ndax gis naa imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi waxu ci mooy euh, Abu Sufyan na Harb bi mu ñëwee. dem njëkke kër sox kër doom ji ummu habiba ramla bint abi sufyan ngir bu ko defee lim soxla ci yonent bi aleyhi salaatu salaam dina yomb mu introduire ko waaye gis nañ niñ def ba mu ñëwee bay toog ci laaltuk yonent bi aleyhi salaatu salaam doom ji daf ko xëcc mu ne ko ah man de doom sama xaw ma lan moo tax ndax laltu gi ngay bañ ma toog ci wala ban ngay bañ ma toog ci laltu gi mu ne ko bal li may damay bañ nga toog ci ndax lii lalub yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa anta rajulun mu ne ko yow laay bañ nga toog ci ndax lii laltu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la te yow nit nga koo xamante ne nii yéeféer nga boo xam ne dangaa sobewu te pourtant baayam la baayam la waaye loolu mooy li ñu yàgg gis nga xam ne loolu gis nga gis nga niñ ko ko yàggee gis affaire boobu booy na ci nopp yi xanaa léegi qadiyatul walaa'i wal bara qadiyatul walaa'i wal bara liñ ko yàgg yàgg nañ koo gis li ñu ko gis li ñu ko gis yàgg na mooy alwalaau di am alliance ak way ngëm yàlla yi tey denc ñi nga xam ne ñoo yéeféer waaw li muy nekk baayam bi ko jur bi mu ñëwee nara toog ci laltul yonent bi alayhi salaam daf ko nangu xoolal raison bi mu joxe lii laltul yonent bi alayhi salaam la alors que yow mushrikun najis yéeféer nga boo xam ne dangaa sobewu allahu akbar wa anta rajulun mushrikun najis voilà ba abu abu sufyan ne ko wallahi laqad asaabaka ya bunayya ba'da wat naa ci yàlla yow sama ndoom de dal na la sama gannaaw mbonte gu rëy dal na la mooy même bu dee sa baay la. boo gisee ne sharia bi moom d'accord lii mu bëgg koo def nga bañ. yow. yaay Ummu Habiba la gisoon jàpp na ne. comme moom dafa gis ne kii mushrik la najis dafa sobewu kon du toog ci lal tool yonent bi alayhi salaam même bu dee baayam la mushrik nekkul na nekk Abu Jahl wala keneen kese mais sama baay voilà jàpp naa ne dafa sobewu kon du toog ci laltu boo xam ne yonent bi alayhi salaam te ki nga xam ne mooy jullit bi nga xam ne moo gën a woyof yéere ci réew mi bu ñëwoon fii toog ci yonent bi alei satu salaam ànd ak moom mu ciy toog du mën a ko jugal gis nga de qadiyatul walaa'i bara yooyu nag yàgg nañ cee yaatal moo tax duñ ci moom duñ ci sori ak limites yi tamit ak yi nga xam ne lool tekkiwul ne man kon nag cela veut dire ñi gëmul yàlla man nekk samay voisin aw ma àq ak ñoom dara du ma séq ak ñoom dara non non laa yanhaakumullah an alladina lam yuqaatilukum fi diin wa lam yuxrijukum min diyaarikum an buur yàlla terewu leen ci ñi nga xamante ne xarewuñoo gi yéen ci diine ji xam nga ñoom Abu Sufyaan dañoo xeex ak jullit ñi ndax diine ji ñu ne walam yukhrijukum min diyaarikum te génnewuñ leen seen seen seen seen kër yi ñoom waa Quraysh yi ñoo génne jullit ñi pare ñooñu nag ngeen di def lu baax ci ñoom di leen jàppe ko di di am ay ay ay sympathie ak ñoom loolu nag la yàlla tere ñim leen tere daal ñim leen terewul mooy ñi nga xam ne xeexuñu yéen génnewuñ leen nekkul ne daa nekk yéefé rek man duma am ak moom benn ak benn kii non non non non kon nag xadiyatul walaa'i wal baraa loolu la yaay yaay Ummu Habiba daal di doxale fii ci baayam bi nga xam ne mooy sayyidu Quraysh euh, di Seydina Abu Sufyaan waaye am na leneen tamit ñu fiy jànge mooy le fait que bi mu ñëwee moo Abu Sufyaan Medina ñëw wax ak yonent bi aleyhi salaatu salaam faalewu ko mu ñëw ci Seydina Abu Bakar mu ne ko manuma wax man manuma di la defal intervention ngir yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ak yow ah. mu dem ci Seydina Omar mu won ko ne man manuma ko duma ko def waaye ci ñu gën a tar mu dem ci Seydina Ali mu ne ko ñu nit manuma ko waaye dinaa la wax loo xam ne même xam naa ne boo ko defee du la jariñ dara ci gàttal kon mooy lan concordance kon ñi nga xam ne noonu lañu noonu la seen mbir yi dëppoo mooy manoo nekk ak am njiit tamit koo xam ne même bu dee président association la ñu ne point sàngam bu ci kenn wax lu dul ñu jox la ci ndigal ku fi laaj information ci point sàngam moo xam une personne étrangère la wala leneen koo xam ne étrangère de l'association wala ne lii bu ko kenn tontu renvoyer leen ko ci man dinaa xam ni may wax moom du ko jox information man en tant que secrétaire général wala président ñépp ñoo war a def loolu kenn amul droit jël information yooyu di ko wax koo xam ne xaritam la nee la copain keusam la comme ñun niñ koy defee moo tax léegi secret moom secret rawatina jaratul nga koy wax ndax boo ko koo ko wax tuddatul secret boo ko xasee wax kenn tuddatul secret ndax wuññi na ko ca saase moom dangaa jàpp ne sa xaritu benn bakkan la niñ koy waxe nga wax ko ko moom it mu gis keneen jàpp ne kooku xaritu benn bakkanam la gis nga mu daal di koy wax kooku jàpp keneen mbir mi ferlaw mbir mi ferlaw jamono joo xamante ne denc làmmiñ daanaka kenn manu ko daanaka miir yi sax dañuy wax canapé yi wax fauteuil yi wax nettali gi takkarnaasi ci réew mi ndax lan amuñu ñooñu amuñu néegu biir amuñu néegu biir ku mënul la denc loolu lan lay laaja nag lu gën a kawe lool ngay gis gaa yoo xam ne noon lañ mel nga dégg leen ñuy wër au lieu ñu dox jaami di yàlla ñu nefi naan sirrullahi ismullahi al-a'zam lay ut xam nga yooyu waxi caaxaan la yow bu dee ne secret bu la sa mbokk wax mënoo ko denc ndax sax mën a nettali sag mën a nettali te doy na ci nekk ab kàccikat di nettali lépp loo dégg léegi yow bu dee yow noonu nga mel nan ngay xalaat naan ay da ngay dem di ut lu gën a kawe naan ay man daal ismullahil a'zam bi laa bëgg ku ma ko jox turu yàlla bi gën a màgg secret boobu kan moo lay jox loolu ku mënu la denc sa kër ngunu nan lañ koy joxe loolu boo ko nee sama ngunu li sama ngunul ginaar li lii fi ne bu ko wax kenn bala ngaa génn ci buntu kër gi ñépp xam ñaata ganaara ne ci biir enclos bi kooku nan lañ koy waxe sirrullahil a'zam mooy waxi caaxaan yooyu nit ñi de au lieu nekk fi jaamu ji yàlla ñu nekk fi di topp ci yoo xam ne te matalu mat mataluñ condition bi gën a minimum ngir ñu ngir ñu am yenn xam-xam yi sax amuñu ko amuñu néegu biir gis na yonent bi alayhi salaatu salaam Abu Sufyaan bi mu ñëwee dem ci as-Siddiq te waxoon nañ la bokk na que ne kuffaaru Quraysh nii ci seen bopp ci seen bopp xam nañ ne après yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Bakar ci tegu loolu moom ah. li ñuy ñàkk xam-xam lépp xam nañ ko moo tax Abu Sufyaan ba mu ñëwee yonent bi alayhi salaam doxul demul ci Seydina Muaaz ibn Jabal te mu ngi fi woon demul demul ci say demul feneen. déedéet. neewul xaaral ma dem Ousmane xooli Ousmane sama mbokk bi déedéet directement ci as-Siddiq la dem. directement ci siddiqul umma sayyidina abu bakr ibn abi quhafa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma kon yëf yaa ngoog mu ñëw sayyidina abu bakar tontu ko la même chose mooy manuma laa wax ak yonent bi alayhi salaam dara mu dem ci sayyidina umar waaw mu wax la même chose ñun moom bu doon ñun la tem mu dem ci kenn muy jéem a jaay waane waane yow yëg nga ne kilifa gi nee na du moom waxul ak waa ji te xam na li tax kenn ngay gis mu jóge ne di bëgg jaay ne moom kilifa la wala moom moom dina ko moom am na fa moom ab ab ab ab nopp bu mu koy déglu walla tekki na fa moom mu géem a dem nantee jéem a wax loolu lépp du ay teggin loolu lépp du ay teggin bu sëriñ bi ne masala sàngam bu ma ci kenn laaj dara yow amoo droit benn nga ñëw am ku jaar yow ngay taalibe dégg mu wax lool benn waay jóge yow nga ñëw di fexe contourner ngir laaj ko ci te dégg nga mu ne bu ma ci kenn laaj dara gis nga saxaaba yi liñ doxale ñoom Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhum wa muy bennoo ci décision yi cohérence moom bu amul ci loo xam ne mooy dara dox bu dee bu kii waxee lii kee ñëw wax lee keneen ñëw wax lee keneen ñëw wax la li mooy du dox il faut kàddu yi nekk benn moon Abu Sufyan même Seydina Ali mi nga xamante ne nii même Seydina Ali mi nga xamante ne wax naa ak moom lan la wax ak moom dane ko man lii manuma ko mu wax mu ne ko man bi mën naa la conseiller comme ka dangaa bëgg ma conseiller la mais li ma lay conseiller mooy du jariñ dara mooy ak nga bàyyi woon ma ma bañ laa wax dara moo yema ah. ba moo tax bi mu demee ci kuffaaru Quraysh ñu ne ko yow Abu Sufyaan Ali mi nga ne moo ci tani dala doon foowe dala doon foowe dala doon foowe bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jàngale moom lañ ciy jànge imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi bu ñëwee ci li wax mu ne wa fiiha bokk na ci jawaazu qatlil jaasuus wa in kaana musliman mu ne bokk na ci possibilité wu rey espion même bu dee ne ab jullit la mu ne li anna Umar ibn al-Khattab radiya li anna Umar radiyallahu anhu sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qatla Hatib ibn Abi Bal Hatib ibn Abi Balta'a lamma ba'atha yukhbiru ahla Makkah bil khabar wa lam yaqul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaxillu qatla laa yaxillu qatlu innahu muslim bal qaala wa maa yudriika la'alla allaha qad ittala'a ala ahli badrin fa qaala i'maluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum mu ne moom imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne bokk na ci possibilité éliminer ki nga xamante ne mooy ab jaasuus la mooy espion la même mu dee ne jullit la lu tax mu ne ndax yonent bi ale ndax Seydina Omar radiyallahu anhu bi Seydina Xaatib ibn Abi Baltaa yónnee xabaaru jullit ñi jox ko benn jigéen muy ab lettre ngir mu jox ko waa Quraysh ngir wax leen li xew li yonent bi alayhi di waajal nan la deme mu ne Seydina Omar dane yonent bi alayhi salaam da'ni adribu unuqa hadha al bu yonent bi alayhi salaam bàyyi ma ma doq naafiq bi mu ne la fait que yonent bi neewu ko laa yaxillu xatlu daganul ñu koy faat innahu muslim moom jullit la kon ci lañuy xam ne kon du loolu moo tax rey ñu ko de li tax rayuñu ko mooy li yonent bi aleyhi salaatu ne lan moo la xamal wa maa yudrika ana lan la xamal la'allahu qad ittala ala allah kene buur yàlla xanaa yëguloo ne buur yàlla yëddu na yër na xool li nga xam ne mooy xolu waa ahlu badrin ne leen jëf leen ci waa ahlu badr boog ne leen jëf leen lu leen neex man seen boroom jéggal naa leen looloo tax waaye neewu ko Omar sa àtt bi nga wax nii du bu baax ndax kenn du rey ab jaasuus ndax julli la déedéet dane ndax kii exceptionnellement parce que ci waa Badar la bokk te buur yàlla xool na leen ne leen def leen lu leen neex jéggal naa leen léegi nag ah. mu ne kon wafil jawaabi bi hada kattan bi ala jawaazi qatli jaasuusin laysa lahu mithlu hada almaani mu ne wa hada madhabu Malik wa ahadu alwajhayni fi madhabi Ahmad mu ne moom ba léegi imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi mu ne le fait que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neewu ko kenn du rey ab jaasuus ndax jaasuus ndax jullit la mais lim ko wax dana ko moom ci waa ahlu badr la bokk buur yàlla xool da leen ne leen def leen lu leen neex jéggal naa leen mu ne loolu tontub yonente mi aleyi saatu salaam bi mu tontu Seydina Omar dafay mel ni day day attirer attention nit ñi di wane que ne possible na sii si mën nañoo rayub jaasuus boo xam ne amul martaba bu bi ni bi bi bi xaatib am amul li nga xam ne moo war ba àtte bi duñ ko ko teg mooy maaneer li tere àtte bi dal te mooy lan mooy shuhuduhu bi Badr mooy fekkeem bu mu fekke Badr kon mooy ku fekkewul Badar yow amoo li nga xam ne moo taxoon àtte bi dalul sa kaw kurul kooku nag kon mooy mbir mi dañ laa war a ay jaasuus mooy koo xamante ne nii jaasuus mooy espion comme réewu jullit ñi nekk en tension ak yéewu yéefar nekk en état de guerre ngay jël information yu capital yu réew jullit mi di ko filer di ko jox ñi nga xam ne ñooy yéeféri xam nga des fois nga dégg Palestine am na bu ma déggoon ñu naan bu ma gisoon ñu ne waa Hamas dañoo daal di rey ay nit ne ñoom ay kii lañ parce ay espion lañ dañ doon espionner euh, euh, palestiniens yi en faveur de Israël ñu daal di leen jàpp rey leen loolu en laaj bi mooy est-ce que acte boobu noonu man naa ne est-ce que mooy ab espion boo xam ne dañ koo jàpp leer na ne xam nga say naa Xaatib mooy neewul defuma dane man ma dane yonent ma sa sa bul yàkkamti ci sama mbir expliquer lu tax mais reconnaître na ne maa bind lettre bi ngir yëgal lenn ci waa màkk këne yaa ngi ñëw seen kaw xam nga loolu mooy divulguer liñ naan secret défense information secret défense la jël jox ko ay noon yoo xam ne imagineel bu ñu ci yëgoon te yonent ma saa saam ko ñoom ñu jot information bi manoon nañu waajal avant yonent ma saa saam bi ak ci Makka mii ñu embuscade leen embuscade boo xam ne ñu ne man nañ cee faatu loolu nag mooy wax bi fii mooy moom mu ne dañuy jànge ci histoire Seydina Xaatib bi radiyallahu anhu que ne possible nañu rey jaasuus njiit bi juge bi ne kii peine bi nga xam ne moom lañ koy teg mooy dañ koy éliminer ginnaaw bi nga xam ne preuve yi taxaw na que ne dafa jël information secret défense jox ko ay noonu. mu ne loolu mooy mazhabu imaamu Malik rahmatullahi alayhi mu ne benn wàll la ci mazhabu imaamu Ahmad mu ne Kanta imaam Ash-Shafi'i ak imaam Abu Hanifa ñoom ñu ne laa yuqtal wa huwa zaahiru mazhabu Ahmad. mu ne kanta imaam euh, euh, Abu Hanifa ak imaam Ash-Shafi'i rahmatullah te mooy wax ji mooy madhabu imaamu ma Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi dañu ne non jaasuus kenn du ko rey waaye li ci yéeme lépp li ci yéeme mooy ñaari wax yu xam nga lii gisoon nañu ko wax jii nii gisoon nañu affaire jaasuus euh, li ci yéeme. <laughs> <laughs> li ci yéeme ci affaire bi euh, mooy mooy que <laughs> ñaari parti yépp ci même nettali bi lañu lañu lañu lañu tegtaloo ñii ne mën nañ ko dañ ko war a rey kii ne ñii ne kenn du ko rey mazhabu imam Malik ne dañ koy faat yeneen mazhab yi waa jumhur ne kenn du ko faat te ñoom ñépp ñoo bokk am dalil dalil bi mooy la mooy xew-xew xadiisu Seydina Xaatib bi nekk Saxiixayni bi nettaleem bi moo tax mu ne moom mu ne wal fariqaani yaxtajuuna bi qissati Xaatib mooy loolu le moo ci yéeme loolu mooy wane ne <laughs> benn dalil day taxaw mais boroom xam-xam benn kat benn texte niñ ko niñ ko niñ koy interpréter ak ni ñu ko déggee wute ba tax àtte yiñ ciy jële wute xam nga lii moom ñooy ñaari àtte yi dañ naan dafa opposé wu kii ne comme espion boo xam ne jàpp nañ ko mu leer ñii ne dañ koy rey ñii ne naw kenn du ko rey yow foo teg say wax ci xissatu xaatib nettalib Seydina xaatib bi yow mi ne dañ du ñu ko rey foo ko teg mu ne man it ci nettal xaatib ima Seydina xaatib bi laa ko teg waaw léegi léegi léegi léegi kon mu des waa leeral leeral ñu parce que bon ana ñaari côté yi ana ñaari côté yi li Imaam Ibnul Qayyim wax nii rahmatullah alayhi mais ñaari côté yi ana ku ci nekk nan nga ci teg tawam léegi dañ naan la mazhabu Imaam Maalik rahmatullah alayhi noonu lañ njëkkee bu mazhabu jumhur ndax fala Hanafiya yi nekk te ñoom ñooy mag ñi quoi ñoom ñooy ñoom ñooy kilifa yi ñooy ñooy ndax seen mazhab moo jiitu te yonent mi alayhi salaatu salaam dañoo jàngaloon ngir ñuy wekk suñu mag ñi ko comme que yi ñoo ñoom ñooy mag ñi léegi Shafi'i xanaa bi lay ànd ak ñoom kon ñoom la ñuy njëkkee ndax Hanafiya yi rahmatullah alayhim kon waa jumhuur ñoom nan la ñu tegtaloowe ci qissatu Seydina Haatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu ñoom dañu ne kenn bu ko rey kenn du rey jaasuus jaasuus man nañ koo teg ay ay ay leneen tem mais ci wàllu ta'zir ak yooyu mais imam bi mooy juge bi moom du ko rey ñu ne fan ngeen ko teg ñu ne ci nettalib Seydina Xaatib bi lu ko fay wane ñu ne mais Seydina Xaatib yonent ma ne sarsam ray na ko wala déet ñu ne ah non non du du du dafa dafa jël secret défense joxe ko waaw mais est-ce que rey na ko mu ni non ñu ne looloo wane ne kon jaasuus kenn du ko rey kenn du ko rey ndax bu doon ku ñuy rey la yonent mi aleyhi salaam da koy rey ndax malgré suñu borom ba jéggal na mais en en tout cas dañ ko koy dóor ndax wax ji benn affaire la mooy est-ce que est-ce koo xamante ne ni par exemple dañuy jox exemple boo xam ne mooy impossibilité la quoi. mooy est koo xam ne buur yàlla da koo garantir ne ko jéggal naa la ah comme waa ahlu Badr bu ci kenn defoon loo xam ne yu sharia bi leeral ne nii nii lañ lay teg ku ko def comme ni yonent bi alayhi salaam waxoon wallahi law wa aymullah wala walladi nafsu muhammadin bi yadihi sallallahu alayhi wa sallam law anna Faatimata binta Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam saraqat la qata'tu yadaha sayyidatu Faatima ni mu kawe ndax buur yàlla jéggal na ko mais jéggal na ko euh, non <laughs> mais yonent est-ce que est-ce que xoolali bàyyam wax sallallahu alayhi wa sallam bu faboon sax man maay dagg loxo man maay dagg loxoom man maay dagg loxoom mooy est-ce que ko loolu comme que noonu la mooy bu doon ne nit loo màgg màgg it boo doon dangaa def loo xam ne sharia da cee teg kenn mu leer dañ la koy teg dañ la koy teg dañ la koy teg wii walla non xoolal xoolal xaadisatul ifki mista mista fekkewul badal fekkewul Badar mooy mettali bi biñ doon biñ doon biñ doon tuumaal Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ne dafa njaaloo fekkewul Badar est-ce que mista fekkewul Badar te pourtant bi nga xam ne gaa yi eh, ci la naafiq yi di tuumaal Sayyidatu Aisha comme que moom daa jàppoon ne ñii ñu baax lañ peut li ñuy wax dëgg la moo ba mu ba mu topp ci di toxal mbir mi mais bi aaya bi ñëwee ba wax mais ñoom dañ leen a doo dañ leen a teg pet te pourtant moom shahida badran kon nag affaire bi lool la kon mooy mbir mi mooy euh, bu doon ne waa jumhur ne mooy noonu la ñuy argumenté ne bu doon ne affaire bi pen na bu ñu war a teg même bu doon ne fekke na badar it loolu du tee teg ko ko mais nag le fait jaasuus kenn du ko rey ci bopp moo tax yonent ma lay saa saa ne euh, rawatina kenn du ko rey rawatina kii nii daa fekke Badar innahu shahida Badra te borom bi subhaanahu wa taala qad ittala'a ahli Badr wa qaala a'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum xool na leen ne jëf leen lu leen neex man de jéggal naa leen ñu ne wala kon loolooy wan ne jaasuus kenn du ko rey ndax bu doon ku ñuy reye la di rey rey Seydina Xaatib li nga xam ne mooy eh, daraja yu mag yi mu yu mag yi mu am loolu la léegi Maliki yi rahmatullah ñoom nan lañ tegtaloo ci mbir mi kanta Maliki yi rahmatullah alayhim ñoom ñu ne li tax ñu koy rey mooy li Seydina Omar wax mooy li nga expliquer cinq ci kaw ne imaam Ibn al-Qayyim bi mu naan le fait yonent bi alayhi salaatu salaam tontuwul Seydina Omar ne ko kenn du ko rey de non dare ko ndax moom dafa fekke Badar maani la waaw loolu kese tax. comme que nag affaire bi du pen bo mooy euh, fekk Badar looloo ko sauvé léegi nag ñun dañ ciy jànge ne mooy àtte jaasuus lii lañ koy teg te yonent bi alayhi salaam miy joxe àtte moom bu ko neexee mu ne àtte bi tey duñu ko joxe ndax moom mooy charia ndax moom mooy tëral àtte yi moom moo ne fii kenn du ko appliquer tey léegi nag mu def exception fenn tekkiwul ne acte bi daa war a dox ndax Seydina Umar ibn al-Khattab li mu wax ci biir waxam ji mooy wane ne lool la acte bi demee ndax bu dul woon demee noon dina ko ne kenn du rey jaasu sa waxu ko lool waaye amaana li gën a dëgër mooy li imaam eh, Ibn al wax mu ne wa saxiixu anna qatlahu raaji'un ilaa ra'yil imaam fa in raa fi qatlihi maslahatan lil muslimin qatala wa in kaana istibqaa'uhu aslah istabqaa wallahu a'lam mu ne daal wa saxiixu li gën dëgër nag ci wa ñaari wax yi ndax da jaasuus dañ ko war a éliminer wala du ko éliminer mu ne li nga xam ne moo gën dëgër ci wax yi mooy ne reyu jaasuus day dellu day dellu ci li nga xamante ne mooy imam bi mooy xool mooy juge bi walla al imaamul a'zam mooy xool mooy xool est ko war a rayam déet bu gisee ne ray ko moo gën ci kii bi nu mu tudd ndax ndax ndax maslahaay jullit yi ndax xam nga am na ñoo xam ne éliminer leen moo gën bu gisee ne kii moom li mu def li nga xam ne moo gën a approprié lii lañuy ñuy woowe tanzir ndax tanzir nag dina àgg dina àgg ci rey loolu wute la ci boroom xam-xam yi waaye daal li gën a dëgër mooy la fekk que ndax noonu ngay boolee ñaari wax yi le fait que Seydina Omar radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu salaam naa ko bàyyi ma faat ko te waxu ko bu ko faat waaye dana kii def fekk Badar mooy ne yonent bi alayhi salaam dafa gis ne li nga xam ne mooy maslahaay jullit ñi te moo gën mooy ñu bàyyi ko fi léegi nag bu doon dafa gis le contraire que ne kii moom danger la ci mbiri ndax mën na koo defar xam nga Seydina Haatib radiyallahu ta'ala anhu moom assuré nañ ne loolu du ko defar alors que loolu ma loolu it beneen affaire la mais bu dee koo xam ne yow amoo benn assurance ne dina ko defaat te bu beneen yoon ne mën naa joxe lu dina garaaw bu boobaa imaam bi gis kii nañ ko éliminer bu boobaa mën nañ ko éliminer loolu mooy li gën a dëgër insha allah taala alam mu ne ba léegi moom imaam ibn al-Qayyim al rahmatullah alayhi mu ne wa fiha jawaazu tajriidil mar'ati kulliha wa takshifiha lil xaajati wal maslahati wa wa wa lil xaajati wal maslahati al aamma fa inna aliyan wal miqdaada radiyallahu anhumaa qaala li da'iina la tuxrijanna al kitaaba aw la nakshifannaka wa idan jaaza tajriiduhaa li xaajatihaa ilaa zaalika haysu tad'uu ilayhaa fa tajriiduhaa li maslahatil islami wal muslimina awla mu ne bokk na ci liñ ciy jànge bi nga xam ne ci lañu jàpp ndaw si mu ne bokk na mooy ndaw si Seydina Haatib joxoon lettre bi mu ne bokk na liñ ciy jànge possibilité wu futti as ndaw summi ko ba mu set wecc waaw bu dee ne lii nii il le faut parce que comme ndaw si da doon nëbb loo xam ne secret défense ñoom Seydina Ali dajeek moom ci rawtatu xaax di wax moom ndaw si naan ban ci ban kii yéen nee ni dajeek man rek di ma laaj naan ma génneelu génneelu kii ab ab euh, ab ab leer ba Seydina Ali ne ko ma ne ki ñu yónni waxuñu ko lu amul te ñu nit waxuñu ñu lu amul du ñu fi buuse nag soit di nga génne di nga génne li nga xam ne mooy téere bi wala dinañu la summi ba nga sax ndax la parce que loolu maslaxay dañuy bàyyi naan non parce que jigéen la awra yi non non non mooy bu dee noonu la demee mooy fuuy pot mooy comme li policiers yi def loolu noonu day am day am fu mu tegu ci sharia si bu dee ne dañoo toog gaay am am am ku tiire ay arme leer nañu ne am na fii ñu fuye gaay yi ba sonn di leen kii génn leen arme yi gaay yi bañ te xam nañ ne mu ngi ci ñoom am na ci ñoom ku ko ñëbb ñuy bañ dañ leen di futti par kenn kenn même bu dee jigéen lañu waaw waaw moo tax mu ne bokk na ci li nga xam ne mooy possibilité wu summi bu dee jigéen la al kullaha wa takshifiha mm. dindi li nga xam ne mooy ay làmbaayam bu dee ne ngir xaaja wal maslaha loo xam ne mas ah, maslaha la boo xam ne bu général la mm. mu ne ndax Seydina Ali ak Seydina al-Miqdad dañoo wax ndaw si ne ko di nga génn téere bi wala nañ la futti mm. mu ne bu dee ne summi ko dafa dafa possible ci loo xam ne dañoo soxla ci lu ñuy àgg mooy bu dee ne loo xam ne ngir maslaxaay jullit ñëpp la awlaa ci mooy ak jullit ñi lislaam ak jullit ñi ci loolu lay dina yeye voilà kon loolu la xam nga xam nga waney awra yi nit dafa dafa dafa xaram waaw boo xam góor wala jigéen def ba ay awraam di wuññee awraam gisoon nañu le juif ya defoon am na ñu ne looloo tax euh, li nga xam ne xare ba juif ya lañ defoon Medina bañ génn leen waaw bañ doon jéem a wuññi awraay ndaw sa jullit ya ba taxoon yonent bi aleyhi salaatu salaam takk arme fekk leen fa tellement ni mu garaawee waaye nag bu dee ne nag li maslahatul amma moo tax ngir l'intérêt général bu boobaa dañ koy def moo tax am na yoo xam ne loolu nag du ci lool kese de yoo xam ne individuellement def ko nit day xaram mais bu dee ne lii c'est la sécurité nationale dañ koy def xam nga lool damay dalay fàttali euh, yenn kii yi nga xam ne yenn perquisition yi nit ñi yi yi flics yi def. yow ñu xam ne kër sàngam wala néeg sàngam de gaaye ñu ngi fay waajal ngir yàq réew mi xam nga violé violation de domicile loolu dafa même l'islam da koo tere hein mooy mu leer na ne ñii ñu ngi waaj yàq ñu ngi waajal dara am nga ci ay information mais boo nooy def est-ce que da ngay ñëw sone ba gaa gis la nga xam ne yow leen boo moywul gaa yi gaa yi daw non bu la xamee ne yow loolu man nañ la rëcc wala bala ngaa ñëw ñu luubal yu bari ba doo daanaka pour nga man koo gisati bu boobaa mën nga def perquisition à la force sauf que sauf que nag lislaam nag euh, du nangu nag dommage am ci ñu bàyyi waa ji noonu rawatina ñi nga xam ne dañ koy def uh, uh, juum këne du waa ji ba pare ñu bàyyi buntu waa ji ñu dajj ko noonu ak déedéet ah non non mais bu dee pour euh, euh, euh, moo tax intérêt général yu bari bu boobaa intere général bu taxawee hmm. ay intérêt personnel day dàqu moom laa doon naan autoroute ila Touba bi wala yooyu hmm. ñenn ñi ñuy yëkkati man da ñàkk ndax foog tali bi am fu jaar bu dee sa tool lay jaar ah te foofu la mën a jaar de toute façon bu jaarul sa tool jaar ci toolu keneen mais tracé bi fii la war a jaar mooy foog nga jóg waaye nag nguur gi ñoom it dañoo war a indemniser gars yi xool li seen tool yi jar ñu indemniser leen te bañ a brader seen suuf loolu mooy ak maanute ku nekk li ci say àq ñu jox la ko. mais doo ñëw jël ko ci force bu dee ne xanaa bu dee ne loolu manuñu koo fay te il faut ñu def ko waa loolu nag bu boobaa dañ koy def voilà moo tax ndaw si fii naroon nañ ko summi gar la intérêt général la maslahay l'islam bi aveniru l'islam ndax loolu rek mënoon naa tere fatu Makka ama bu waa Quraysh si yëgoon ba waajal defar seen alliés yi ñu waajal ñoom ñépp xare bu tar loolu manoon naa tax mbir du yombe mu yombe ni kon imaam Ibn al mu ne wa fiiha ginnaaw lool bokk na ci ba léegi anna rajula ida nasaba almuslima ila nnifaaqi walkufri muta'awwilan wa ghadaban lillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa diinihi la li hawaahu wa fa innahu la yakfur bi dhaalika bal la ya'thamu bihi bal yusaabu ala niyyatihi wa qasdihi wa haadaa bi xilaafi ahlil ahwaa'i wal bid'a fa innahum yukaffiruuna wa yubaddi'uuna li muxaalafati ahwaa'ihim wa nahlihim wa hum awlaa bi dhaalika mimman kaffaruuhu wa badda'uuhu. Allah mu ne ba léegi imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi ci bunt bi nga xam ne moom la def ci junj yi nga xam ne ñoo nekk ci fiq xam-xamu euh, euh, jàngale fiq ay sew sew yu nekk ci ghazwatul fath di fathu makkata zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne bokk na ci këne nit ki bu dee ne dafa askanale ab jullit ne waa ji naaféq la wala yéeféer la fekk waxu ko ngir bañ ko wala ngir affaire esprit partisan déedéet da koo wax ngir jàpp ne kii de toute façon li mu def ndax meral yàlla moo tax kii li mu def non kii moom am naaféq la looloo tax ak mer ngir l'islam ak buur yàlla ak diineem ji mais defu ko ngir banna bànneexu ba kanam ak ak yàqal waay ji mu ne kooku du nekk yéeféer ci wax jooju ah waaw xam nga yonent ma ne sarsam dane woon ku ne nit yaa kaafir mooy faqat ba euh, bihi ahaduhuma aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam aw ilayhi ahaduhuma nit ku ne sa moroomu jullit nga ne ko yow yéeféer bi mooy ne gis nga bu mbir mi dëgguwul ci moom mooy yow yaay nekk yéeféer kenn ci yéen moo koy nekk moo léegi nag fii nag le fait que kon Seydina Omar ne waa ji naafiq la te naafiq moom bi jullit naafiq en fait mooy mooy njombaxtalu kéeféer mooy naafiq sauf que day mbubboo woon jullit la pour ses intérêts pour défendre ses intérêts personnels léegi nag le fait Seydina Umar radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi ne Seydina ne ne ne ne ne Seydina Xaatib ibn Abi Baltaan daani ne yonent mi alayhi salaatu salaam daani ba ma adrib ma daal di fëgg rimb dagg doq haadha munaafiq naafiq bii nii loolu taxul Seydina Umar nekk yéefér déedéet ndax lan parce que lan hein parce que da ko def ngir meral yàlla defu ko ngir ngir bànneexu bakkat defu ko ngir affaire parloo waaye da koo def ngir melal buur yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa ak diineem moo tax loolu noo seulement du ci am bàkkaar moom mi wax loolu waaye dañ ko ci fay ay tiyaaba ndax yéeneem ak li nga xam ne moom la jubloon ci wax lool mu ne loolu nag wuute nag li nga xam ne waa ahlul ahwaa'i wal bidaa nitu bidaa yeeg nitu ñi nga xam ne seeni bànneexu bakkan ay caaxaan képp lañuy topp nga xam ne ñoom yukaffiruuna wa yubaddi'uun dañuy yéeférloo nit ñi di leen def bidaakat naan gaa yi ay nitu bidaa lañ ndax lan ndax rek bu ñu wuuteeg seen bëgg-bëgg ak seen yoon wi nga xam ne moom la ñuy topp te yoonu caaxaan la. xam nga bari na fi gaa yoo xam ne kenn ginu leen a mën a caaxaan ba pare jàpp ne ñeneen ñépp ay yéeféer lañ ku melul ni ñoom ñu jàpp ne waa ji yéeféer la ku gëmul sëriñ bi ñu gëm bu dee gaay waaye ay gaay la ñu jël sëriñ ñu jàpp ne gaa yi baaxuñu ñii ay nit bidaa lañ gëmuñu dara ndax lan gëmuñu sëriñ biñ gëm wala boog man ni ma gisi ne nii lañ war a jàppe diine gi ma gis ne gaa yi defuñ noonu ma jàpp ma jël leen def leen ay bidaakat tal dara sama bànneexu bakkan képp laa topp mu ne wuute naag nag ñi mel nii te ñoom ñoo mu ne te ñoo ñi mel nii nga xam ne di yéeférloo nit ñi xam nga ab takfiriya nga xam ne mouvement yoo xam ne ñoom dañ fee nekk feeñ nañ bu yàgg comme xawaari ji mooy dee ñu ne sawaay yéefér la ñu ñëw ba ne Seydina Ali ibn Abi Taalib wal iyaadu billah kaafir damuhu xalaal ñu ñëw ba ne Seydina Ali laa ilaaha illallah alladhi taraara wa tarabba fi bayti nubuwwati mi nga xam ne yonent bi alayhi salaam nampal ba ba ba ba ba feral ko ci leer ñu ne Seydina Ali moomu noonu fu fu fu fu drapeau ne mu yëkkati ko bokk ci ñi nga xam ne ba l'islam di feeñ coono yépp mu ngaar daaj joo ko ba fii fi diina ji kii ñu ne ko yow yéeféer nga yaalallah yaalallah xawaari yi ñu ne Seydina Ali yéeféer la saxaaba yu bari ñu ne yéeféer la Seydina Ali ñu ne yéeféer la moo tax ñu rey waa ñooñu est est-ce que ñooñu ginu ñoo ne leen ñoom ñooy ay yéefér si moo tax yeneen timaayu saab-saab ne ñoom kilaabu ahli naar ñooy xaj waa safar allahu akbar kon loolu la moo tax nit man nay buy wax ci nit ne yàlla tax mais bu dee da ngay wax pour yàqal ko ngir mere ko tax ngay wax loo xamante nii en réalité newul ci moom mooy ne bu boobaa yow xamal ne loolu lépp bàkkaar lay doon ci yow te boo moyewul loolu ci sa kaw lay këpp ci sa kaw lay këpp alors bu dee danga ko wax ngir meral yàlla ndax lu mu def loolu la wàññi dara ndax boo demee ba gis ne da ah ndake waa ji melul noon yow yaay njëkk ñëw ne ko maa ngi tuub wala boog nga ku foo taxawati ne waa ji melul noonu ñu ne leen ya waa la nga doon wax démb mu ne boobu moo koy wax dama foogoon ne noonu la waaye man maa jumbe Seydina Ali Seydina Omar radiyallahu anhu bi mu waxee loolu Seydina Xaatib yonent mi alayhi salaatu salaam néewu ko Seydina Omar léegi yéeféer nga déedéet néewu ko yéeféer nga waaye da ko waxoon ngir ndax interpréter jëf jëf mu gis ne lii jëfu yéeféer la ndax yéeféer mooy jël secret jullit ñi di ko dénoncer ci loo xam ne seenu alkode mën na cee xaj waaye teewul yonent bi aleyhi salaatu salaam waxul Seydina Omar kon yéefér nga loolu moo tax affaire yi il faut très il faut être très vigilant taxaw di wër ci àddina bi mooy de nga naan diw yéefér la gëmul dara loolu c'est très grave waaw alors que yaa ngi def yoo xamante ne yow yaa ginay ñu ne la yéefér nga waa ji ngay wax te lépp tegoo ko lu dul ci say bakkan say bànneexu bakkan képp voilà mu ne nag ki nga xam ne yàllaa tax muy wax kooku du am benn bàkkaar bal yu yusaabu ala niyyatihi wa qasdihi li am ba des mooy dañ koy fay ndax yéenéem ak li nga xam ne moom la jublu ca wax jam doon wax mu ngi mel ni nit koo xam ne dafa ñëw wala marié benn soxna wala benn waay mu laaj la sa xalaat xam na ne xam nga ko nel damaa bëggoon nga wax man lan waa ji est euh, nan nga ko xamee bu boobaa yow li ngay wax ci moom amoo droit xam ne lii baaxul nga gis ne moom daanaka kii moom manula jëflante jigéen de nga xam ko noppi naan waa ji ku baax la loolu yow yow war nga war nga yàlla war nga yonent ma lay sarsam wor nga waajooju ndax mo yonent ma lay sarsam mi jàngale woon ne ad diinu nasiha ñu ne ko li man mu ne lillaahi wa rasuulihi ak moo leen jullit ñi diine ji bon conseil la bon conseil nag ci yàlla ak ndawam bi ak te nga defal ko jullit ñi ndax li wajhillaahi wa rasuuli looloo tax ba koy def léegi nag boo ñëwee waaju ko baax la ba waa ji dugg ci ndekete melul noonu mooy loolu problème la wala ndaw si dugg ci yow sa problème yow la léegi nag li ngay wax ci défaut waa jamono jooju kenn du ko xam nga jëw la ndax mooy bëggul woon ñuy dem waale ay défauts fenn mais le fait que nga koy wax ndax dañ koo soxla ci loolu xam mooy kan dëgg-dëgg bu boobaa yow loolu ngay wax noonu du nekk li nga xamante ne du lu ñuy tudde jëw du bàkkaar waaye mooy nga am ci bañ koo jëwit te boo ci paree nga pare ci te ban nag di di di ci yoo xam ne daanaka soxlawuñ nga dévulgué ko nga nekk fi di wax mel ni ku ñu ubbi la boulevard kontaan ci di wax waa ji di ko yekk lu mel ni xeme loolu nag moo xaram waaye boo waxee li nga xam ne moom lañ la laaj te bëgguloon ku ko xam te lool il faut nga wax loolu noonu du nekk bàkkaar bal tusaabu dañ lay fay ala daalika ci loolu ndax sa yéene